loxo ci loolu loolu dañ sa barke rek ko mën nag. sar gi nga xam ne. jaame wala sar gi nga ne. junne ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. junne ak luy bëgg a mat lañ ko samp. lañ samp jàng boobu. muy tas xam-xam ci si yëpp. muy tas xam-xam di ko wasaare ci mboolem àddina. jaame wala sar ci ñun. jaame wala sar ci boppam. bàyyi ne ñu ngi fanaan tey ci te dëgg dëgg te dëgg dëgg xam-xam xam-xam daal misra la cosaanoo misra daal fa la xam-xam cosaanoo jàng naa ci téere maa ngi ko nettali keroog ne jàng na ci téere keroog ba fi Cheikh Lasar ñëwee mi ngi koy nettali ñu ne xam-xam Medina la sax foofu lañ ko béyee ñu ne xam-xam Medina la sax foofa lañ ko bayee. ndax fa la yonent lañ ko bojjee. ñu ne ko bojjee ca Barma. wal ko. wal ko it nag. toggee. Misra nag fa ko toggee lépp yobos. réew yi ci des. ngir xomm. Afrique ak fañ ko lekkee alhamdulilah xam-xam medina la juddoo bàyyi mu ne xam-xam medina la juddoo jàppal baxdaat lañ ko bojjee baxdaat lañ ko bojjee wal ko wal ko fa it nag foofa la xulafaawu yi nekkoon sidina ali dëkkoon fa la sidina ali dëkkoon ñi wax yonent ne mooy buntab xam-xam ki yonent wax ci xaqam ne moo di buntab xam-xam misra fa lañ ko toggee ba ñu mën koo lekk. waaye nag misra lañ ko toggee ba ñor xam ñu mën koo lekk. waaye ñun Afrique ba ko misra toggee lekk nañ ko. waaye ñun dëgg dëgg ba ko misra toggee lekk nañ ca te kenn xëppale wu ñu ca nag. kon nag. kon nag. su misra ñëwee. su misra ñëwee. di dimbalante ak ñun. di dimbalante ak ñun. te lépp yàlla baaxam suñu président bi. te lépp day bàyyi na yàlla ak baax ak sengoora ñoom samay xarit lañ ñaan naa leen professeur yi ñëw di jàngale bàyyi nañu ay xaritam lañu ñaan na leen ne damaa bëgg am ay professeur yu fi dikk di ma dimbale ci njàng mi waxuma mu nangu ko bàyyi nañu waxut nangu gi rek leen ci kat waaye ba mu nangoo dafa bind leetar Sadat. kii xatte Misra. kay xatte Misra. moom ne ko d'accord na ci. moom it day mi ngi ñaan loolu mu dikk. loolu ñu mën a ñëw. bay ne loolu moo tax. gaa ñii ci kaala yi mën a dikk. a ñëw. mu ne dëgg dëgg bu doxu doon loolu duñ fi mën a ñëw. kon nag moom mi ñuy dimbale ba ñu am. jàngalekat yi ñoom. yu mel ni gaa ñi ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy kooku daal bàyyi ne koy ñaanal te it ñu ngi koy gërëm kat. te feeñ lu feeñ ak lu nëbbu fu ñaanal rek ñaanal lañ ko. ndax dëgg-dëgg ku ñaanal Sénégal de nañ ca biir booba ñaanal nga ndax Sénégal dafa tëkkoog tudd seenu wax. tudd Senghor tudd Senghor. boo ñaanalee Sénégal boo ñaanalee Sénégal boo ñaanalee Sénégal bàyyi ne ñaanal nga Senghor boo ñaanalee Senghor it booba ñaanal nga Sénégal. na ko yàlla wattu. bàyyi ne ñi ngi ñaanal Senghor yàlla na ko yàlla wattu yaara bi yàlla na ko yàlla dimbale yaara bi. ci luy jëriñ ko ci luy jëriñ réewam. te dimbale ko jëmam satal ko. te dimbale ko gëm satal ko yaara bi. ñu ngi ñaanal jaara itam loolu. ak mboolem yi ci def itam. yeneen ministère yu bëri. yeneen ministère yu bëri ngi fi. bëgg ci yeneen réew. jógee ci yeneen réew. waaye ci seen turu bopp rek la ñëw ñëwuñ ci turu. waaye ci seen turi ay ambassadeur ngi fi. ngi fi. bu Misra ngi fi. bu Misra mi ngi fi. bu Mauritanie ngi fi. bu ngi fi. bu Pakistan moom it mi ngi fi. bu Nigeria. bu Nigeria itam kooku it mi ngi fi. ambassadeur. it. kooku it mi ngi fi. ambassadeur moom. ambassadeur moom. raw na ministère. raw na ministère. ministère benn parti rek. ministère benn parti rek lañ ko dégg. ci lay représenté réewam. ca lay wuutu réewam. wante. wante. ambassadeur moom réew ma yëpp la wuutu. ambassadeur moom fuñ ko taaj. moo wuutu réew ma ko fa taaj nit la ko waxoon ngi yëpp. kenn nit la koo xam ne xeetam yëpp la toogal. ñoom leen di it mi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla. di ñaanal seen réew. di ñaanal seen réew yi leen fi taaj ñu fekkee jotaay bii. di leen ndokkeel itam. di leen ndokkeel ci guddi gii nga xam ne ñu yéen a ko bokk te wuute wu leen ko. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf. yow ata fasat ko la rek doo ko fàtte doo ko yàq. si sa dégg nga dara de. alhamdulillah. sayyidina muhammadin أشرف خلق الله تبارك وتعالى وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوجه إليكم إخواننا العرب شكري وتهنئتي لكم wa li bilaadikum alamu anna kulla waahidin minkum yaa asxaabal maali sufaraa naayibun an ummatihi kullan laysa ahadukum mujarrada wasiirin kullukum naayibun anil ummati jamian wa kullukum ummatuhu sadiqatun lana wa nahnu sadiqun laha kullukum raisuhu sadiqun lana wa nahnu raisun lahu wajjihu ilaykum taxiyaati wa tahaani wa shukri fi hadihi leylati almubarakati leylati dikra mawlidi nuuri mawlidil hudaa mawlidil xay mawlidil xayraati wal barakaat li jamii shuubi wal umami wa naanu naxtafilu bi hadihi dikra mahabbatan wa tahziman linnabii sallallahu alayhi wa sallam wa musharakatan ma jamii almuslimin fi mashaariqi al ardi ومغاربها وتشاركوننا بحق ونحن نشارككم بحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بركات هذه الليلة وأن يجعل الخير في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا و taxmiloo taxiyaati ila bilaadikum alxaaliyati indana jumhuriyati misra al arabiya wa pakistan wa mauritania wa iran wa najeriya alladina masalahum huna sufaraahum walqaimu bi amali sufaraihim wa ana uqaddiru hada al amala taqdiran wa ujabu bi hada al amali ijaban aziman نعم وكذلك منظمة الفتح منظمة الفلسطينية المجاهد المجاهدة المكافحة في سبيل تحرير بلادها ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون وطنه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد والله تبارك وتعالى أمرنا بقتال أعداء الإسلام أعداء الوطن والقتال بحق إن نصرنا الله naxlibu ala adaina wa in ibtalana fa xulibna fa nanu ila ihda alxusnayayn imma imma alnasru walganimatu wa imma alshahadatu wa rida allahi tabaraka wa taala wa duxulu aljannati naimu muqimu ila alabad la utila alaykum alkalam taxmilu taxaayaana ila bilaadikum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu تبلغ جمهورية مصر العربية أعترف بالجميل للأساتذة الذين أرسلوا إلينا هذه البعثة الكريمة التي تقوم بالواجب wa fawqa alwaajib wa nahnu surirna bihim gaayata sururi wa waafaqoona gaayata almuwaafaqati li annahum ulama amiloon atqiya mataana allahu bihim jamian wa mataakum bihim jamian wallahu yansuru ruasa biladikum yansuru rais sadat wa shaairan wa raisu Mauritania wa raisu Nigeria wa raisu Pakistan wa wajihu lahum shukri wa tahiyaati wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh way leen way leen way yàlla mu màgg mi xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkut te bu yépp jógee moo fiy des yàlla moomu di suñ borom defal nañu bi ba nga xamee ne soob na ko mu amal ay mbindeef la sàkk mbindeef yépp kenn xamul dayoo di yàlla sàkk ci mbindeef ñu dëkki àdduna fii du jiitu aadama mbindeef yi ñëw bu seen jamono wee rek ñu wéy ba yàlla bind aadama aadama la yàlla mujj a bind bi aadama ñëwee yàlla def ko muy doomu aadama yàlla teral doomu aadama ci mboolem lu mës bind doomu aadama la gën a tedd wax na ci alquran ne wala xat karam naa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati yàlla teral na leen ba ñooy ci suuf dale ca aadama ba suuf si ay doomu aadama ñoo koy àtte de lépp lu yàlla bind muy suuf muy asamaan muy garab yi muy jur gi muy njaaxaale yi muy géej yi muy jën yi dëkkee géej mbooleem mooy njanaaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci jaww ji mboolem lu yàlla sàkk muy garab yi nga xam ne samp na ko ci suuf si lépp doomu aadama yee ko moom moo tax mu ne moo leen bindal lépp loo xam ne bind na ko yàlla bind na lépp lu mu bind ngir doomu aadama rek ñoo koy jariñoo suuf si ñoo koy dëkkee asamaan si ñoom lay tawal géej gi ñoo ci tukki di doxi seeni soxla waaw di dikk jën yi ñoo koy napp di dundee jur gi ñoo koy xomloo bu leen neexee ñu rendi lekk yi ñu war leen waxamal naa am fil barri yàlla bind <coughs> moo ciy war sirru bi ci war nag waaye daal ñu xam ne doomu aadama rek moo jagoo war de doomu aadama nag ba nga xamee ne yàlla sàkk na ko muy ndox ndoxam ma niw nekk ci biiram ndeyam dafa tëdd waaw ci biiram ndeyam geganoo resi ndeyam nde ba mu juddoo yàlla di ko waral ci gannaawam ndeyam yaayam di ko boot yërëm ko lool mu gënal ko sax boppam ba nga xamee ne waaw na ne duñu màgg ba nga xamee kenn mënatu koo boot yàlla dal di ko warloo waaw ci daaba yi de ak saxaar yi bu fekkee ni tukki saxaar ndox saxaar jéeri yeeg automobile yeeg ak avion yi léegi ci jamono ji wax na fam limee te yàlla tuddee waruwaay yi ne wal xayla wal li tarkabuha wax na teg na ca ne wa yaxluqu maa yàlla mi bind fas ndax ñu di ko war mu bind bax la di ko war mu bind mbaam ñu di ko war ne na dana bind itam lu ngeen xamul de loolu saxaar yi moo ci jëkkoon a feeñ yàlla sàkk ay saxaar ñu di ko doxee ci géej gi gannaaw gi mu sàkk saxaar jéeri far ñu di ko doxal ci jéeri ji loolu kenn loo na léebu yaara mu jëkk inna safinata la tajri alal yabasi léegi saxaar jéeri moom waaw dafay dox ci suuf soo rek te gannaaw gi léegi yàlla sakk na ay waruwaay yoo xam ne ci jaww ji la ñuy dox refar mooy avion yi nga xam ne moo xew ci jamono yi léegi de boo lëggee mu def lu ko soob de wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna damay wax ne maa moomu lu nekk xaj na ci de yatti maa ci alquran amul lu ci xajut de bal kasaboo bi maa lam yuhiitoo bi ilmihi wala maa yaatihim taawiiloo kooku maa moomu lu nekk xaj na ci de naka noona wa yaxluqu maa laa taalamoon na wa allamaka maa lam takun taalam yàlla bi mu sàkkee yëf yooyu yëpp doomu aadama yi la ko sàkkal ngir teral leen mu wërsëgal leen ñam yu neex rek lañuy ñuy dunde jur gi ci ñax mi rek lañuy far bu ñuy lekk dugub bi itam xëy na dañ koy dañ koy xar noonu rek jox leen ñu yëy wala bu ñu keddee ba tedd ñu jox leen pepp de ñu yey pepp ma waaye doomu aadama moom balaa lekk dugub dañ koo wol dindi cox ba togg ko toggale ko ci ay xeet daañ ñulub muy ndox ñu def xorom def sanqal def ab rënd mu soog bi basaab ki gën tuuti sax yooyu dana ca daje doomu aadama soog koo mën a lekk rek mu jox ko wërsëg yu neex yooyu mu teral ko itam ba yàlla mbooleem li mu yónni ci yonent ca aadama ba ci gën ji mbindeef yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yëpp ci doomu aadama la leen yàlla yónni de ci jinne doomu aadama yi rek la yàlla yónni ci yàlla ci doomu aadama rek la yàlla wàcce ay téere wàcce na téeméeri téere ak ñenenti téere waaye yëpp ci aadama ki doomam la ko wàccale ba nga xamee ne moom la yàlla teral ba wàcce ci moom téere moom la yàlla teral ba togg ko jëf tëkku ko dig ko soo xamee ne def na li ko yàlla sant yàlla daf koy fay ca kër a xéewal ga muy aljanna su fekkee ni mooy na la yàlla santaane yàlla na ko bugal waaw ca kër a bugalam nga nga xam ne sàkk na ko lëg de loolu mbindee yi ci des xamuñ jooju dara jare li yàlla aaye doomu aadama yi am na doomu aadama ji ko ci def tooñ nga sa borom te danga gis ne doomu aadama yu xees nga bàyyi may moom la ñuy liggéeyee ci mbedd mi waaye yàlla tegu den genn jëf xaguñ ci jooju teraanga rek ba nga xamee nag ne téere yépp ci doomu aadama yi la wàcc juróom fukki téere wàcc na ci siisu doomu aadama ñett fukki téere wàcc na ci Asnoo mooy Idris ki nga xam ne moo jëkk a bind fukki téere wàcc na ci Ibrahima fukki téere wàcc na ci Muusa lu jëkk Tawreet ak tawreet ak linjiil ak saboor ak furqaan muy téeméeri téere ak ñeenti téere ba yonent yàlla Muhammad ñëwee mbooleem téeméeri téere ak ñeenti téere yooyu la yépp yàlla dajale na ko ci alxuraan jox ko yonent bi rek te yonent bi moom sallallahu alayhi wa moom rek jagoo téere bi yàlla wàcce ci moom ñu xeetam di ko jàng ba wattu ko di ko tari de da nga gis ko ne ko tuuti alxuraan ne ci dënnam de Moussa ñaanoon na boromam ne ko gis naa aw xeet woo xam ne seen kaamil ci seen i dënn la nekk may ma ko ci sama may ko bani Israël mu ne ko bul jege àll yi jidim loolu xeetu Amadou ko moom xeetu Amadou rek ñoo jagoo seen i nekk ci seen i dënn de alquran jooju bi nga xamee ne yàlla wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa def na ko muy mujjisaat bi nga xam ne moo gën a màgg ci mboolem mu gisaati yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam yonent yi yàlla yónni nañuy xamee ne yonent yàlla lañ mooy ñu indi ay mujisaat ab yonent bu ci yàlla moom la ko jox ci kawteef mooy juróom-ñeenti kawteef de yonent nag moom sallallahu alayhi wa sallam saabaami alfaka xadin lañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeneenti junne ku ci nekk gis ko ci yonent karaama koo xam ne yow kenn yaa ko gis keneen gisu ko de xanaa bon téeméeri ci ne karaama koo xàdde ba noppi yàlla def naa alxuraan muy mu gisaat de alxuraan lépp yàlla gaarloo ante naag yonent gaarloo ante naag Quraysh ci alxuraan de ku day ni tamaati lin suwal jinnu ala yaatoo bi misli hada alxuraan yi laa yaatoo na bi misli walaw kaana ba'duhum li ba'din zahiran di leen ñenn ñi dañuy dimbalante sax ba nga xamee ne am nañ ne lott nañ ci def lu mel ne alquran mu ne faatu bi hasbi suwarin mislihi muftariyatin mu gaarloonte fukki saar rek na lu mat fukki saar yu mel ne alquran loolu itam ñu lott jële mu gaarloonte wenn saar rek faatu bi suratin mislihi wenn saar fa in lam tafaloo walam li gën a naqari xorey ci àddina te amuñ amut paj-paj mooy li leen yonante ne li ma leen wax defu leen ko te du ngeen ko def mukk te bëgguñ lu mooy fenloo yonent bi te mënuñoo mënuñoo fenloo loolu de jéemuñ ko te duñ ko jéem mukk la ba àddina ba ba fa àddina yem de benn saar ci alquran mu gisaat la te saar bi gën a gàtt mooy kawsara ak lixlaas bu ci nekk ñetti aaya la kon ñetti aaya yi ne ci alquran nekk nekk na alxuraan juróom benn junne ci aaya te ñetti aaya yi nag di mujjisa kooku ñaari junne yi mujjisa dangoo xaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laq ko de moo tax alxuraan mooy mujjisa bi nga xam ne moo gën a màgg ci mujjisa yi de moo tax ñu bari gëm nañu rek ngir dégg alxuraan waaw bu ñu déggee alxuraan rek dal xam ne ci wax du waxi doomu aadama rek wala ibnu Mughira moo gën a dégg na alxuraan daf ne wax wallahi wax ji ma dégg du waxi nit du waxi jinne te wax ji de ma dégg am na ren xam na meññat am na suuf am na kaw te wax ji ma dégg wallahi dafay kawee waaye duñ ko kawee mu koy àddina ñu ne ko ñu ne saba al walid ñu ne walid jàng na de waaw waaye dëgg Quraysh yëpp danañ jàng de Abu Jahl ne baleen ma moom man danaa ko murtat loo de dal di ñëw fekk si waaw fekk walid ca katam de ne ko Quraysh de ñu ne leen fanax ndax dañoo dégg ne dangay yalwaani waaw bu moo la tax a dem ci bëgg a jébal yi ci Muhammad mu ne ko yaa bon loo dikkee xam nga ne Quraysh day ku ma paara la amu fii waaw ba di ma sadax mu ne ko loolu la ñëpp wax de waaw mu ne ko loo dégg ci dem di topp Muhammad mu ne ko li am daal mooy wax ji ma dégg du woy du mbuxaaba du njabar du ay nar du lu nit wax du lu jinne wax wax ji ma dégg am nay ren am na kaw am na meññet te wax ji ma dégg fay kowe waaye lu yàgg-yàgg duñ ko kowe de Abu Jahl ne ko fokk nga weddi nag ndax soo jengee daal topp Muhammad Quraysh yëpp daañ jeng de mu ne lu may wax da ngeen di wax ne Muhammad waykat la ndax mas ngeen koo gis mu màndax benn bayt xam ngeen ne yéen a gën a mën a fen Muhammad du waykat de Muhammad buy nettali way sax waaw ah, du ko mën a àggale yonent daanaan misaaloo baytu waykat bi naa sa tubdi lakal ayaamu maa kunta jaahilan wa yaatika maa mën tusa man lam tusa wi di bi axbaari noonu la ko daa nettalee moom yonent wa man da man la ko baytu ba ma àgg de te wayaati ka man lam tusa wi di bi axbaari moo gën a fasaa ñépp nag te jiital hamda moo gën a fasaa waaw jiital fadlatu moo tax moom mu jiital wayaati ka man lam tusa wi di bi axbaari <coughs> noo ko def alquran jooju mooy mujisaat bi nga xam ne wàcce nañ ko ci yonant am na fukki maas ak ñenant léegi ba tey muy gën a xees te yonant yëpp amoon nañuy mujisaat naam waaye ku ci nekk sa mujisaat dem na nekk na ngelaw léegi kenn gisatu lu ca bokk de waaye mujisaat bi nga xam ne fay dund ak ñun ba àdduna jeex te du fi jóg te du dara moom amul jëmm amul dara ay xaraf yi ñuy wax rek la jooju doole yàlla mi ko jox alquran jox ko yonent bi sallallahu alayhi kooku rek mooy yàlla ji nga xam ne moom lañ war a jaamu mooy kenn te moo wéet te mooy waaw ñu di ko jaamu de ba yàlla teralee doomu aadama yépp nag mu tànn ca jullit ñi de ñoo ñooy ñi nga xam ne waaw ñoo gën ci doomu aadama yi de doomu aadama gën ci mbooleem lu yàlla bind jullit ñi itam tey xeetu yonent ñoo gën ci mbooleem doomu adama de kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yàlla wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeet wi gën ci xeet yi ndax lan taamuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari <coughs> tu'minuna bi wa tu'minuna billah <coughs> gën gi nga xam ne xeetu yonent gën na ko xeet yi nag ci yett jikko yooyu rek lay jóge de du ci melo bu doon weexaay yahud dañoo weex du ci cosaan waaw yahud yi Ibrahima ay seen maam mi ngi aju rek ci yett jikko yooyu gëm yàlla di digle lu baax tey def lu baax de di digle lu baax di tere lu bon te nit balaa digle lépp fekk dafay jëfam de ku digle sa jëf daañ la toppaloo waaye ku digle lu baax te toppaloo ca dara nga tere lu bon ba noppi di ko def booy itam waaw booy diglewu la yàlla mi nga xam ne moo tànn xeet wi nag ci lu mu leen tànne mooy yónni gi mu yónni yónent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wii de muy mujj ak yónent yi tey seeni ilimaan te moo leen di jiite bu ñu demee fa yàlla bu ñuy jàkkaarleeg yàlla mooy nekk mooy xutba de kenn du wax waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibrahima Moussa ak Insa ak Nuun ña nga fa naam waaye kenn du wax yonent sallallahu alayhi mooy wax de boo xamee ne yàlla mer na ba bëgg a boolee ñi gëmoon ak ñi gëmul ñëpp itam kenn du ramm yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy taxaw di ramm de mooy jëkk a dugg aljanna sallallahu alayhi wa moo tax yonent moomu mooy gën ci yonent yi téeréem bi moo gën ci mbooleem téere yi diineem ji moo gën ci mbooleem diine yi walla moom rek ay diine sax inna diina indallahi al islam wa man xaar al yi diinan falan yuqbala minhu alquran saxal na ne l'islam rek moo di diine ku jàpp diine bu ko moy yàlla du ko nangu ci yow de yàlla mi ñu tànn may ñi yonent bi yonent bi mu ñu may nag ci guddi tey gii la wàcc ci àddina di doomu aadama di dox ci suñ diggante nga xam ne mooy jëmmi sariyaatu de mooy alxuraan ji nga xam ne moom laa doon wax tuuti ci moom léegi yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi alxuraan de lépp lu mu wax alxuraan la lépp lu mu def alxuraan la sariyaatu mooy lan sariyaatu mooy lu yonent digle mu dal war ak lu mu tere mu dal di ak lu mu def moom ci boppam mu dal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te weddiwut ko ndax yonent sañ la noppi ci ci luñ sib de lépp ñu def ci kanamam te muy luñ sib waaw di ko war na ko de lépp lu ñu def ci kanam yonent te waxu ca dara rek waaw loolu sariyaatu la rek inaa antal naa lékkal kitaaba li tax koo naa si dinaa arakallah moom lépp loo xam ne yàlla war na ko ko rek ba nga xam ne moom la yàlla de moom la gërëm ca kaw asamaanam ya def boobu guddik tey gii la juddoon ca Makka ca kër Abi Taalib ci xuru abi taalib ba ba mu juddoo makka moo tax makka di gën gi dëkk yépp sallallahu alayhi ci guddik tey gii la juddoon kera ba yonent